ak sa sànneef ka def na sànni ko finaare ji safara xayru moo gën am yaati am ko dina mu dikkal pencam yàlla aminan bi mu aji hóolu yow ma xamati ca pencam yàlla moo tax xam ne bu ak fee pencam yàlla rek ñu fab sànni safara ak nga xam ne bu ak fee pencam yàlla am ko dara ci mbugal ndax ñooy ñaar ni doo lañ ni doo wuñ amaloo def leen borom maa si tum lu ngeen toog def lu leen neex kooku tëkku la def lu leen neex maanaam danaa leen bugal de inna woon naka moom basi na waa ji xam ne moom bi maa tax ma jël da ngeen jëf ko inna la dina naka ñaani kafaroo dinañu bi dikri jaa alquran la ma jaam ba mu dikkalee réer daañu fay leen seen jëf wa inna woon naka moom alquran la kitaabun téere la asisun bu dee aji teraw laayaati yi dikkal ci ko albaatin yi nar min bayni yadayhi cëg jëkkam wala min xalfi du jaagal ci gannaawam de téere bu weex kan la alquran jiitu góor te téere lu tàkk ci moom mukk bu koy fendoore tansiiran a wasalla min hakimin tukka njaaji xereñ ji jëf ci ran hamidin ko di kuñ sant leen maa yo xaalu deful wax ñaale ilaa maa xat te la waxee fan na ko li rusuli ñaaw ñeenam fi yéen xam ki jëg njëkk sa de mu ñaan lépp lii nga wax rek xamal ne waxam na waxoon nañ ko yéenam fi yéen a jëkkoon inna rabbaka naka borom fa la soo maxfiratin borom wa sura qaalim borom bu wala alimu de aji jaal naa doon quran muy alquran ajamian bi ko yëg di lakk la xaaloo kon dañu wax law laa fustilat lu tëral di dëleer ayaatuhu ayaami de suñ ko defoon lakk yaaram bi daañu wax ne lu tëral mu nekk alquran alquran yaaram de doon ñu wax ne ajamiin alquran ji di lakk wa arab yi nag yonent bu di yaaram aali yi muy mënaame Muhammad di yaaram indi ñu alquran yu làkk su fekkoon alquran du arab loolu lay arab yi wax de kul waxal huwa moom lillati na ñaan ñaaña amonoo jub nañu amonoo gën nañu uddan aji jubal la tukki jigréer wa shifaan te saafara alquran ji de dana saafara yaari saafara dana la jubal nga jóge ci réer loolu mooy saafara ak baatin dana leen saafara itam saafara yaram de mujjant la aay ci saa yaango wala si na ñaañu laa yow mën a gawuñu te asaanihim aji nekk la ci napp seen waqru nag tax ba duñ dégg wowoo moom alquran ji le xaman ak silmaxa la ci ñoom dañoo silmaxa ba duñ mën a dégg alquran ulaay ka ñaale gaay yu naa daw na def na xoole min makaarin tukki ci barab bane mun bu daay ji sori de sore mbi woo duñ ko dégg ndax waaw dañoo mel ni koo xam yaa ngi koy woo te sori ko wala fa tawurte fii ci moom de Muusa mi la njëkkoon di yonent yàlla wàccoon na ci moom tawreet waaye dañoo wute woon de ñaa gëm ko ñaa weddi ko rek naka alxuraan de walaw laa kalimatun duggante kon ak baat sabaqat boobu jiitu war na min rabbika tukkee borom sa ci ne dafay yéexee xisaab yi xeeti yoonam sa ak seen mbugal ba pencam yàlla la xuddee kon sa yaatee bay na mu diggante seen kon ñaar ak leen fii jaadu na de way noonu waaye naka ñoom way weddi ña dafiy sakkin way nekk nañ ci sikk mu ne lim si daa ji tàbbal ci sikk rek maanaam mi la ko jëf na mu saaree am jëf ji yu fari na fii ñeel na boppam man asaa ko ñaawal na mu jëfam faale xaar na boppam ndax bàkkaatam ñaawalam moo koy jël wa ma rabbuka déet baram sa di salaami muy baram ak tooñ di lam bi di ci jaam yi de yàlla du tooñ benn jaam du yokkal kenn ay ñaawteefam du wàññil kenn ay yoom de allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërëjëf Sow yàlla na yàlla faral di leen jërëjëf ma yàlla na yàlla baal ko xamal ni yàlla ko tàmbali ba ci yàlla ko àggale jàmm ko lañ koy defal وكفاني على كفاك في ذوق الدين صحن وكفاك في الإسلام لا لذلك قدر وذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدره المختار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أمة الشيخ المغرب والتهريب عند الإمام البخاري لا يرد def na delloo almusaati xam-xama bés penc ilay mu jëm fa moom yàlla de pencam yàlla kañ lay taxaw kooku xam-xam la boo xam ne yàlla rek lañ koy delloo de amul kenn koo xam ay bur gi nga xam ne du yonent du malaaka du keneen kenn xamu boolu mooy yàlla mooy kañ la addunay tukki de kañ la pencam yàlla taxaw de wa maa taxruju gën a tiit min samaraatin ay meññat min akmaamihaa tukke ji këmbut seen wa maa taxmilu hëmbatit min unsaa jigéen wala tadau wasintimu ilaa bi elmi nara ci xam-xamam de lu meññat lu këmbut di génne ci meññat loolu yàlla ko xam jigéen ju hëmb lu muy wasin kañ lay wasin loolu yàllaa ko jagoo kooku xam-xamam yàlla la leen gën jënee yi mbémut mooy juróom benn weer naka la xala ñëw insha allah gannaaw ëllëg ah gën ja mooy juróomi at xam nañu ne amul àpp kañ la kémb kañ lay wasin nag kooku yàlla rek moo ko xam ne ak lu muy wasin ba yow ma ñu naa di bés ba dana mu xooleen moom yàlla ay na surakaay ana way bokkaale sama nag bu pencam yàlla nag ba yàlla dekkal xéefari xërëm yi ñu doon jaamu ne na ana yàlla yi ngeen waxoon ne ay yàlla lañ naka man de xaaroo ñu wax ne asan naaka xaman nan la léegi mbaam mi naa dee nekk ci ñun saydun aji fee dañu yàlla bokkaale léegi daal ñu nga xamal ne amut kenn ci ñun waaw ku seede na xam nga bokkaale rek seede amuloo bokkaale ñuy xamal yàlla loolu jomb na yàlla ki nga xam ne xam na lu nekk asan naaka xamal nan la ca pirim jalaal firikat yu bari loolu lañ ko firee wala asan naaka déglu nan la léegi maam mi naa di nekk ci ñun mu sey dina aji seede yow rek la ñuy léegi mu ngi mel ni waasina li rabbiha wa huqqat tey déglu nañ la kenn kuy seede mais am nga bokkaale nekku bi de yow rek la ñuy déglu ba dalla te fàddu anum walis leen maakaanu lañ nekkoon yar xuluna doon maakaanu lañ nekkoon yar woon di jaamu ko min xabli ci jëkk ñoom ñëpp nag doon jaamu lu mooy yàlla waaw ñu daal mu daal di leen fàddu de ñu xam ne yàlla rek mooy buur de wa fànnoo te yooyu maa lahum biir ñëwee leen min mahiisin ab dawwaay ci mbugal ma ñu xam xel nag ne mbugalam yàlla amut benn dawwaay laa yas amul yokkat tiit linsaanu nit min doxayel xayri ci ñaan aw yiw de doomu aadama du doylu mukk di ñaan aw yiw de xalal asab nit ak lu dul ñoom ci xéewal doomu aadama mooy mbindeef yi nga xam ne lépp lu nekk la ca gën a tedd la bëgg te lu tedd lu mu xam itam na mu gën a mate rek loolu la bëgg lu mu xam rek bëgg na lu ko ëpp lu mu xam ci mat bëgg na lu ko raw loolu la doomu aadama di def du doy lu mukk ba ba muy àgg ci maqaam nga xam ne mooy gën ci mbindeef wala mu waaw muy kees ci mbindeef de su fekkee ni yàlla def na ko muy doomu aadama ju baax lépp lu mu xam ci mbaax xeeb na ko dafay fàggu di ca dolli lum xam ci mbaa xeeb na ko du dañ di def loolu di def loolu ba ba muy nekkee gën ji mbindeef moo tax yàlla dana wax ne ulaayika hum xayrul bariyati wax na ne doomu aadama ay gën ci mbindeef yi de naka noonu su dee safaan ba itam su dee su eh, jubloo ci wàllu mbon lu def ci mbon rek xeeb na loolu dana defati lu ko gën a bon di ko def di ko def ba ba muy nekkee gën ji kees ji mbindeef de naka nga xam ne yàlla wax na ne doomu aadama mooy kii ci mbindeef de moom du doy lu mukk moo tax ba su baaxee ak mbaaxam du am xàpp dafay dem di dem di dem ba gën ba nekk gën ci mbindeef su bonee itam mbonam du am xàpp de dafay wàcc wàcc wàcc ba nekk kees ci mbindeef de ndax moom du fees jiidam du fees mukk dara du fees jiidam doomu aadama lu mooy suuf mu dee rek ngi suul ko way masawo ndem jot na ko sorrum ñàkk ak tartar fa yow sun naa bu kon mu yërmande yàlla xanoo sun naa bu kon la mu de te doomu adama luy jikkoom su jiblu ñëwee mu kontaan defe ne dootul dem mukk daa dina de su nattu ñëwee nag mu ñàkk nekk ci tartar booy dafay tiit defe ne ndax jàmm dootu am mukk rek wala yi ne azak naa ndem masal nan ko rahmatan am koomu kag wét min naa gu tukkee fi ni ñun badu baraa ca gannaaw tartar masadu jël jotoon na mu ko la yàqoloona dana mu wax ne xaasa li leen lii aju nekk la mu ñeel ma ci sama xam-xam de su fekkee doomu aadama yàlla indil na ko xéewal nag bi alal ji nag gàññi mu wét loolu itam du gis na ci boromam la jógee moom yëfar bi de dafay wax ne sama xam-xam moo ko may de man waaw maa xam nangam def ko looloo tax ma am li ma am wala maa xam garab sàngam waaw fajoo ko moo tax ma wér waaw wér ak wér ak xam lépp luñ ci am dañuy jàpp ne ñoom ñoo ko am ci seen pexe seen xam-xam la wama awul nu jortuuma saata bés pénc xaayimatan muy aji taxaw doomu adama ji yéefar bi wax na yatti wa yépp lu yàqu la lu jëkk la mooy lim xam mu ne ci xam-xamam la jóge benn mu teg ci leneen ne wama azunnu jottuma saata bés penc qaa'imatan muy aji taxaw loolu doyut mu ne defe naa pencam yàlla du ñëw wala in rujeetu ndem delloof na ma ilaa rabbiya ma jëm ca borom sama inna lii naka aji naka la ñeel ma yendoo fa moom lal husna aljanna ci lu tale su fekkee alaxira am na sax man su ma demee aljanna laay dem ndaxte waaw fexe la rek wërsëg benn rek ku yàlla xas jox wërsëg waaw foo mën a dem itam da ngay ñëw rek feesaru loolu lay wax ah. na ne xam-xam na ne alal ju ma xam xam-xam ma ko may du dëkk yàlla su ko may na ne def na ne pencam yàlla xamul te pencam yàlla dana ñëw mu ne su pencam yàlla ñëwee itam moom dafay am buur ne fa nabbe am na wallaaye dana solo àll fi na ñaa nga kafaroo ak nañu bi ma xam ne loolu ci lañ wala nu fi xanahum walaay dana nu mosale min asaabin ci mbugal xali fi mu daa ji talde yàlla dana leen taxawal pencam yàlla nag waa hisaab leen de way daa an xam naa ndem xëye nanu alal insaani ci ara damu dëdd wana atam lem ndijaani ji ji atam su ko yàlla joxe xéewal nga daal di yëf mu dëdd du sant yàlla daal di silkili ci a lem ak wetam de yooyu daa a soxla ndem jox na ko soru tat tat borom ak ñaan la xar yu ngir guddee aji yaare soo xamee ne tat tat ñaan na ñu mu dalal loxoom jëm ci yàlla di ñaan guddee ba jëg de kul waxal araay bi solo ci leen in kaanu ndem nekk la julee alquran mu ne ni laay fi kese yàlla naka mu naka wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk fa tum topp ngeen weddi ji moom su fekkee ne alquran ji alquran yàlla la li ci yonent bi wax dëgg la te yéen seen loo ngeen ko man abdallu géej kenn gi gën a réer bi mun wëcca tam moom istiqaaku naa ji naka la jëm wuute yonent bi bana ji daa ji sori de boo xam ne ne bi li mu wax ay dëgg te li yonent bi wax ay dëgg képp ku wuuteeg moom kookaa dana réer de naka yéefaru makka de te nu réyem waaye xam na naa leen ayaat naa ay kaw dee suñu si laa faatu ci gox yi ba fii am fu suñu ak ci bopp seen de waaye man yàlla danaa leen wan samay kawtéer bañ man maa xam danaa leen ko wan ci gox yi ak ci seen bopp bañ xam ne liñ ci ko def kenn la te yéen na te mooy jaamu de kawtéer yi ci gox yi mooy asamaan fii ngeen di gis ak suuf si ak jant beeg weer weer biddi weer garab yeeg gàncax yeeg ndundat yi loolu yëpp yàllaa ko sàkk soo ko seetee xam ne loolu jëf ji ne am na ku ko jëf nga xam ne jëf ji ki ko jëf ko am kattan la ko am xam-xam la nga xam ne kooku mooy jaamu rek dana leen ko won ci seen bopp itam ci seen bopp mooy waaw doomu aadama te saanam ndoxam mani rek la woon ndoxam mani boobu gannaaw ga mënu lumb gannaaw ga mënu suuf gannaaw ba ñu bind ko mu ni doomu aadama nekk ci biiram ndeyam ba tey juddu di liir gannaaw ba muy ndaw gannaaw ba muy waxambaane gannaaw ba muy mbayum ruus gannaaw ba mu màggadde gannaaw mu deere waaw loolu su ko nit ci seetloo xam ne lii ki ko def camere te wér na te mooy yooyu jaamu de attaaya te bayana ba diglam ñee leen xam ne naka moo tax moo mooy aji dëgg de yàlla dina leen a ni kaw teefam ci gox yi dana leen wan kaadiruhum ci seen bopp ba ngeen xam ne yàlla rek mooy dëgg de kaafir yi wax nekk na ci mujisaat yi yonent yi kaafir ci bakkan yi itam ba tey nekk na amoon na xeet woo xam ne su ko sànni mu soppeeku jaani ñangóor su ko jàppaatee mu dellu di xeet de ñaam na yàlla saabar wàcc asamaan waa ñam ñëw wàcc ci suuf dañuy ñëw suuf lekk ci rek saalihu génn na ci daju laa maaru de yénum ci yàlla muhammad indi alquran ji nga xam ne wax rek la duut sax jëmm di xaraf yoo xam ne duut jëmm def ko muy mujj mu def ci ñoom kaw bakkaas yi yëpp far moom mu def moom mu def ci dafa àdduna di xem loolu moo tax ba uh, uh, wàll yi itam wàll yi moo gis dafay doon yonent yi wàll yi doon ci yonent yi dañuy am ay karaama yi feeñ ci gox yi de naka yonent yi jëkk ya wàll yi doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam karaama am ci jëmmam la ko yàlla def de xam yàlla waaw ak fàttaliku yàlla bañ ko fàttale ak ragal yàlla jib ci diine doomu aadama ngoo yàlla na dana la won kaawteef ci gox mooy mbindeef yëpp moom ne ñuy wax alamul akbar alamul akbar moo dala jaxara ba ca géej gi xenu jëmmi jëmmi xenu suuf si ci diggante bi yëpp mooy alamul akbar dana leen ko won itam seen bopp de mooy jëmmi nit ki de dañ ne mbindéef yu bëri yi mooy xaalamul akbar nit ki mooy xaalamul asxar waane soo seetee jëmmi doomu aadama li ci yàlla denc ci kawteefa ci mbóot da nga xam ne doomu aadama mooy xaalamul akbar de mbindéef mi gën a màgg ci li yàlla bind googu mooy jëmmi doomu aadama de tubaab yaa ngi sonn ni alal ji di seeti gox bi ci gannaaw àdduna bëgg a jëm kaw waaye waroon nañoo seet rek jëmmi nit ki rek duñ gis nit ki ci kaw ci yàlla lu day jëmmi doomu aadama jëmmi doomu aadama yàlla boole na ci mbooleem mbindeef yi nga xam ne moo tasaaroo jëmmi doomu aadama yaram wi mi ngi mel ni aras aras di niir mbooleem di niir yëpp jëmmi doomu aadama moom itam yaramam aras la ci moom moom muur di nit ci lépp bakkanam mi ngi mel ni kursi xolam mi ngi mel ni bayti maamoor ñëwet yi yàlla wàcce ci xolob jaam bi mu ngi mel ni aljanna doole ji nekk ci roxoom ak xelam loolu ngi mel ni ay malaayika nekk nga xam ne xaalamul akbar ñett téeméeri bés la ak juróom benn fukki bés ak ñett juróom benn fukki bés ak juróom jëmmi doomu aadama ñett téeméeri cër ak juróom benn fukk ak juróom la ci cër tolloog bés yi ci àddina si naka nga xam ne aalamu lakbar ñaar fukki wàccuwaay ak juróom ñett nga ca ñeer weer wi nañ ko jàngate yoon ca saaru yaasin jëmmi doomu aadama ñaar fukki maxaarijul xorofa ngi ci làmmiñam ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett yi yàlla bind xaraf bu ne am na fu muy génne ci làmmiñu nit ki mu bokkut fa moromam di jaar mu ngi mel ni wàcc waaye weer wi ñaar fukki fan ak wàcc ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett bés bu nekk ak wàcc waayam li nga xam ne dafa am ay nguru mooy bureau yi nga xam ne ñooy doxal fële fii ci kaw ci kam ñaar lañ jëmmi doomu aadama ñaari bët a ngi ci ñaari nopp a ngi ci ñaari paxi bakkan ñu ngi ci ñaari sësiyeen ak ñaari génnuwaay yi gi ak dubbur gi ak gémmiñ gi jumbax bi ñu fukk ak ñaar moo taxaw taxawaayam fukki mbir yooyu ñaar ci nga xam ne alamul akbar juróom yaari fan yi digg yi de ñoo ñoo koy doxal ñu naa tawas yi bu sayaara si sabani ci itam am na juróomi doole yi la nga xam ne mooy doole ji gis doole ji fóon ak doole ji mos doole ji dégg ak doole ji ji nga xam ne tey mooy làmb nga boole ci nag doole ji wax ak xel mi nga xam ne mooy tëbb wax ji de muy juróom ñaar nit ki nga xam ne kawaatibu sayaara juróom-ñaar lañ waaye juróom yi ñu ngi tëbboo ci kenn ki kenn ki itam ngi tëbboo ci bu mag bi naka noonu xawaasul xam si ñu ngi tëbboo ci waxi nit ki wax ji ñu ngi tëbboo ci xel mi naka nga xam ne kawaatibu sayaara juróom yi ñu ngi tëbboo ci weer wi te weer wi ñu ngi tëbboo ci jant bi naka nga xam ne aalamul akbar am na juróom-yaari suuf ak juróom-yaari asamaan nit ki itam juróom-ñaari mbella ngi ci moom yu bokkut der bi mbellam boppam la yàpp wi mbellam boppam la jaras gi mbellam boppam la pëddir yi mbellam boppam la caas yi mbellam boppam la yax bi mbellam boppam la yokk ga ca biir yax bi mbellam boppam boppam la muy juróom-ñaar nit ki nga xam ne aalamul akbar dafa am yetti fasal nawet ak lolli ak noor ak coroon doomu aadama suy tàmbalee juddu dafay mel ni nawet suy tàmbalee soxal gàncax su dee waxambaane mi ngi mel ni lolli su dee mbañum rus mu ngi mel ni noor su màggatee mu mel ni coroon naka nga xam ne alamul akbar dafa am ay suuf ak i garab ak i dex nit ki ay tànkam ak i loxoom ñu ngi mel ni ay garab jaram mi ngi mel ni suuf si sax kawar ci yaramam mi ngi mel ni suuf si saxal gàncax pàcc yi ne ci yaramam du sax gàncax du sax kawar mukk mi ngi mel ni suuf si cañ nga xam ne dara du fa sax yax ngi mel ni doj yi mbàpp gi mi ngi mel ni géej guddi yi mi ngi mel ni ay yoon nga xam ne aalamul akbar dafa am ay dëkk ci àll nit ki su la kanam jubloo yow fay mel ni dëkk su la wanee gannaaw mu mel ni ab xàll def suy nelaw mu mel ni ndee su xeewoo mu mel ni dekki su jógee mu mel ni bëccëg su jàqee mu mel ni guddi suy ree mu mel ni melax suy jooy mu mel ni taw suy wax mu mel ni dënnu su yuuxoo mu mel ni xaacu alamul akbar xam na ca ndox mu neex ndox mu saf xorom ndox mu wex xat nit ki ndox mu neex a ngi ci moom mooy loro bi ci gémmiñam kooku yàlla def ko def muy ndox mu neex ndax su wexoon ñam du neex fi yow mukk sa taflit bi su neexuloon ñam mu lu ñam neex neex soo ko mosee rek du neex bon def mu def ci nit ki itam ndox ndox mu saf xorom mooy rongoñ rongoñ soo ko mosee fay saf xorom lu tax bi ngi jóge ci bët yi te bët bi du dara lu may morceau gereef rek bu fi yàlla tëral gereef xorom rek ko mën a wattu ba du soppeeku moo tax ndox mi yàlla waralee bët bi ndox mu wex xorom la pour bët bi bañ a yàqu mu def ci moom ndox mu wex xatt xasew mooy li génne ci nopp bi nopp moom bu ca ndox génnee soo ko mosee dafay wex xat ndax lu tax cër yëpp yàlla sàkk na ko sàkkal na ko kubéer ba mu des nopp nopp moom bën bën la bu jubloo àddina rek te suñ ko tëjoon doo mën a dégg fokk mu ubbeeku te bu ubbeekoo su ko yàlla waccoon waaw léegi rab yi dugg ci yàq yi gi moo tax yàlla dëkkal ci ndox mu wax xat lu dugg ci nopp day dee rek waaw ndax ndox mu fa nekkee mënu koo tekku yàlla def ci nit ki yàlla def ci nit ki nag mbooleem mbindeef yi nit ki mën naa xam yàlla di jaamu yàlla ba mel ni malaaka nit ki mën naa yàqu di hurus di pexe pexe yu bon ak def lu bon ba mel ni seytaane nit ki mën naa ñeme di fàdd ba mel ni gaynde mën naa hurus waaw ni till mën naa mën naa hurus ni kund mën naa yàq ni till mën maa sëf ni gëléem man maa muñ itam ni gëléem bëgg na sëy ba mel ni sirat bëgg na ñam ba mel ni mbaam tugal bëgg na taar ba mel ni taawus waaw man naa soppeeku ba mel ni kumba tinting bu tawee mu sol boo légee mu sol laa man naa yërëmtalu ba mel ni janaab man naa njëlu ba mel ni baaxaañ lépp loo xam ne mi ngi ci xaalam yi tasaaroo lépp booloo na ci moom nit ki de ba noppi nag yooyu yëpp nag mu boole ca moom mën naa jàqee mën naa xiyaase la dikkagut ci li dikk mën naa xiyaase la mu xamut ci li mu xam ba noppi soo boolee mu lakk bar bañ daje lépp lu ne ci xaalamu lakk bar mi ngi ci nit ki ba noppi nit ki dolli na ci loolu moom kon nag lim saanu mooy alamul akbar boo nag kuy dem ci kaw di seeti kaabir yàlla yi na seet nit ki yàlla def ci moom jire doole de nit ki nag yàlla def ko mu di buur ak lum ñàkk-ñàkk ne miskin maamu dara la kat buur bu taxaw la fi mu toog ngeen méegam ruumam mooy suufam jànkam néegam moo di asamaanam lalam mooy xarasam ay siisam yi muy antale ganam mooy kursiyoom ay xéewalam mooy li muy wéelee ay njabootam safaraam mooy meram mi nga xam ne moom lay jubalee njabootam am waruwaayam ñaari tànk yi fu mu bëgg a dem mën naa daal di dem ak moom li nga xam ne buur dafay am ay waruwaay ñaari loxo yi ni nga xam ne buur fay am ay liggéeykat yu koy liggéeyal sa ñaari loxo loo bëgg a liggéey mën nañ koo liggéey sa ñaari bët di ay garde yu lay garde sa ñaari nopp di say wutikati xabaar yu lay jox indi li xabaar naka buur di amee xabaar sa làmmiñ di sa antan pareet loo bëgg a wax mu daldi ko jottali nit ku nekk kat mi ngi gouvernement bu taxaw boobu ba noppi tanaa manaw ma tus ki am nag waxi noppi yàlla def leen ñu nekk xalifa yàlla ci suuf danañ xam yàlla naam di jaamu yàlla sell seen digganteeg borom bëggën sax malaaka ya naka Muhammad ak ku demee ni moom gën a fetteer lu itam mbëru ba nga xam ne li yàlla tere yëpp nit ki di ko def amul kenn ku ñemee def li yàlla tere lu mooy woy mbëru nit ñi yi yàlla tere yëpp dañ koy def ñooy sàkkal yàlla bokkaale ñooy rey bakkan li yàlla xaaye di def mu lépp lu yàlla tere dañ koy def ñoom la yàlla màggal itam ba mu jaral ko mu yónni ci ñoom ay yónant seetal dooy